léegi fii nag ñu ñëw nag ci wàllu ndox boo xamante ne nii moo boroo xam-xam yi bu dee ci ndox dafa euh, ñoom dañu bu dee bon ci gàttal après ñu ñëw euh, li nga xam ne euh, ndox mu sobewu kañ la ndox di sobewu dañ naan la bu dee côté ndox boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu am benn wuute ku mel ni xanafiye yi dañu jàpp ne façon ndox yi existé mooy ndox yi existé ñaar lañu ñaari façon ndox ñoo existé muy almaa'u tahur ak tahir c'est la même chose ñoom benn lañ ci ñoom mooy ndox mi nga xam ne lañ naan tahur waa jumuur naan mooy bii latta laabalaate ak tahir bu laat ñoom pour ñoom benn la c'est la même chose waaw kon loolu existé ak lan almaa'u najis ndox mi nga xamante ne dafa sobewu bu dee waa jumhurul ulama min al malikiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila ñoom ñu ne non ñetti façon ndox moo am am na lu ñu naan maa ut al maa ut tahur ndox mi nga xam ne dafa laab di laabalaate mooy ndox moo xamante ni dafa laab ci boppam waaye man na yëkkat nit ki man na cee yëkkatee tag comme bu amee janaaba man na cee sangu janaabaam mu deñ bu amee bu waree jàpp bu ci utiliser ndox boobu jëfandikoo ko loolu mën na yëkkati jan euh, tojam mu am beneen façon ndox muy ma'u tahir ndox mi nga xamante ne dafa laab mais tahirun li nafsi waaye ghayru mutahhirin li ghayrihi mooy moom laab na ci boppam waaye manula laabal leneen comme ndox mi nga xam ne mooy ma'ul wardi ndox mi nga xam ne moom lañ naan eau de rose laab na waaye loolu man wàccee jàpp ak ndox mi nga xamante ne nii lu laab moo ci tob bi ci biiram ba alterner ko ba daal di koy soppi comme man dama yor sama satala ndox am ku ñëw jël loo xam ne satala ji un litre la de ndox moo ciy nekk am ku jël xaaju un litre ci bisaab daal di ko ci dal di daal di ciy sotti alors que li ci nekk dafa digg waaw nga xam ne léegi boo gisee mooy ndox mi day safaale bisaab ñu ne la loolu nag laab na de mën nga koo utiliser jëfandikoo ci togg walla ci defar jus walla leneen man koo naan waaye nag manoo ci yëkkati li nga xam ne mooy toj walla nga ci jàpp waaw loolu mooy maaw taahir taahirun li nafsi ghayru mutahhirin li ghayri laab na ci boppam waaye manula laabalaate manula laabal keneen manoo ci laabloo moo tax ñoom nabiz ndox moo xam ne nabiz la mu ñu xooj ay doomi tàndarma ba mu soppeeku loolu Hanafi bi danaan la loolu mën nga ci jàpp waaye waa jumhur dañ ne mukk manoo ci jàpp laab na waaye manoo ci laabloo bon nekk fi nag di dugg ci euh, biir yooyu lool taxu ñoo jóg boo ci bëggee lu gën a leer da ngay dem xool sharaab yi suñu sëriñ defoon Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ci Bulughul Maram muy Fathul Hakim al-Allam lima fi bulughil marami min al adillati min al fawaidi wal ahkam voilà mu ngi en cours ba léegi euh, boo fa demee xadi yi nga xam ne ñoo njëkk ci baabul miyaa ci kitaabu tahaara bu bulughul maram bu al imam al hafiz ahmad ibn ali al asqalani rahimahullahu taala diñ fa gis lu gën a loolu euh, te loolu résumé woon nañ ko tamit ba buntu ba jeexe lépp mu ngi ci archive yi walillahi alhamdu wal minna kon kon waxu waa jumhur insha allah mooy li na a dëgër ñu ne leen ban mo ñetteel bi mu ne mooy ñu ne mu ñetteel bi mooy li nga xamante ne mooy ndox mu sobewu waaw kon ndox mu laab tey laabalaate ndox mu laab ak ndox moo xam ne dafa sobewu ñett yi ñoo am waaw bu njëkk bi kese moo mën a nga manaan man nga ci naan man nga ci togg man nga ci sangu euh, ngir seerlu waaye man nga ci yëkkati toj man nga ci jàpp alors que beneen ndox bi nga xam ne leneen da cee dugg daal di koy altérer kooku bu boobaa daal di koy soppi bu boobaa yow man nga ci euh, sangoo ngir seerlu waaw sangu nii bon da ngaa tilim nga ñëw sangu ab tamit da ngaa waaye pour nga am janaaba sangu di déedéet waaye nag ci kaw nii par exemple am na yoo xam ne dañ koy jéggale ndax mooy parce que ndox yooyu mooy lu laab lool da koo soppi waaw comme li Maliki rahmatullahi alayhi di wax ne ba mu des ndox yi nga xam ne am na ndox yoo xam ne ngay gis ne mooy parce que al mooy ndox mi nga xam ne al baqi ala asli xilqati mooy bi nga xam ne dafa des ci cosaanu li nga xam ne noonu la ko borom bi wàccee wa anzalna minas samaa'i am tahura la borom bi wax ñun dañoo wàcce ñun borom bi tabaaraka wa ta'aala jóge ci niir yi ndox moo xamante ne nii euh, tahura la boo xam ne dafa laab tey laaba laate voilà. ndox moo xam ne dafa laab tey laaba laate ndox moomu nag nga xamante ne dafa dafa dafay des waaw ci li nga xamante ne nii mooy ci cosaanu ni ñu ko bindee soppeekuwul ndox moom mooy almaa'u tahir kon mooy bi nga xam ne dafa des ci cosaanal li nga xam ne noonu la ko bindee woon comme doxu dex yi ndoxu marigot yi ñu a sànq riwsoo yi déeg yi nga xam ne noonu ndox mi wàcc noonu la ak ndox yi nga xamante ne nii xatta dañ koy traité euh, euh, euh, ñoom SONES ñoom sénégalaise des eaux ñoom lyonnaise des eaux ñoom eau du Grand Lyon ak ñi nga xamante ne mooy eau du Grand Paris wala yu mel noonu nga xam ne ñoom ñooy traité ndox yi ak ñoom ñi nga xamante ne ñooy ñooñee ak ku nekk rek fa nga nekk la nga xam ne ñoo ko fay def ndox yooyu nekk yoo xam ne eau potable lañ koy woo tahir tahurun dafa laab tey laabalaate yooyu yëpp moo tax sa robinet man nga ubbi ci ndox mi daal di ci jàpp voilà sukk bu dee yi nga xam ne comme teen yi nga xam ne daa am ay garab yu leen tiim léegi-léegi nga ñëw gis ndox mi verte parce que xobu garab yi ciy wàcc ak yooyu loolu duñ koy jéggale loolu duñ ne ah lii nag man de dañ ne woon ndox tahuur mooy boo xam ne al baaqi ala asli xilqati day des ci cosaanu niñ ko binde woon alors que ah man teen bi sama teen bi sama teenu sayaan bii ndox mi daal dinay soppeeku wala sama teen bii nga xam ne garab yi dañ koo tiim xob yi di ci wàjj di ci wàjj léegi ndox mi daa verte ñu ne la loolu garaawul man nga cee jàppe man nga cee sangoo laab na génnewu ko ci laab tay laabalaate benn beneen mooy ndox moo xam ne day daw mais li ko soppi mooy fa mu nekk moo xam fi fi mu takk nekk marigot bi wala dex diig bi foofu suuf sa même mel moom la ndox mi mujj mel loolu grawul walla boog day daw bi nga xam ne day daw fi muy jaar buy daw ah buy ndox mi fi nga xam ne fa lay jaar fi muy daw fi muy jaar fi buy daw fi muy jaar buy daw foofee la jël couleur ndox foo xam ne suuf su xonq la foofu lay jaar waaw di daw comme róon bi di daw léegi nga gis ndox mi mel couleur boobu loolu dara newu ci waaye ak li nga xamante ne ni mooy wattandeku ko daa jafe waaw lépp loo xam ne wattandeku ko daa jafe loolu moo tax euh, par exemple suñu suñu suñu kii yi suñu euh, teen ji euh, nu mu tudd ndaa yi ak suñu bërigo ndox yi nga xamante ne nii day nekk ci kër gi waaw nga xam ne nit ñi bu ñu lekkee naan waaw pot bi jël pot bi naan bu ñu añee naan nga xam ne diw loolu day jekki gis ndox mi boo ko xoolee day niin yooyu dañ koy jéggale parce que dafa jafee mooy tënd ko te même xikma boobu mooy même bi nekk ci li nga xamante ne mooy dex gi nga xam ne wala teen bi nga xam ne li ko tiim ay feuilles yu garab ay xobi garab ñoo fay wat ndax garab yee ko wër comme toon yi teel yi ngay gis toon teewlu sayaan yi nekk ci tool yeeg yooyu naka noonu mooy ndox moomu da ngay gis parce que da nga naan ba parce que yow ñun suñu ndox mi suñu suñu suñu kii bërigo bi wala suñu ndaali ndox mi dañ koy xool gis ne lii daa niin ñu ne la loolu dañ koy jéggale parce que lan dafa naqaree mooy te ndekuta al mashaqqatu tajlubu taysir ci suñu diine ji mooy al mashaqqatu li nga xamante ne nii mooy coono bu ñëwee day bijj li nga xamante ne moom ak yomb yomb koo xam ne moom la sharia di teg voilà moo tax yu mel noonu dañ koy jéggale waaw burul yii nag ak tamit ndox boo xam ne damaa jël benn bërigo benn bërigo boo xam ne euh, pétrole moo ci newoon ma raxas ko eau ko def lépp waaye biñ ci sottee ndox mi am na quand même tuuti loo xam ne lu lay caf ka goo xam da nga naan lii est-ce que affaire bi desu ci tuuti loolu tamit dañ koy jéggale voilà wallahu taala alam léegi kon ci wàllu ndox yi ci gàttal lii la wax nañ la li gën a dëgër kon mooy ñetti façon ndox moo am mooy ma'u tahur al ma'u tahur ah, ndox mi nga am dafa laab di laabalaate nga xam ne man nga cee naan man nga cee togg man nga cee sangu set man nga cee jàpp mu am beneen ndox mi nga xam ne mooy ma'u tahir nga xam ne ndaa ndox moomu moom man nga cee li liñ ci man mooy manoo ci yëkkati toj mais man nga cee togg man nga cee naan man nga cee seerloo sangu bi nga xam ne sangu ngir set noonu kese ngir euh, waa damaa tilim ma dem sangu ji mais pas sangu set bi nga xam ne moo yëkkati janaaba wala jigéen boo xam daa gisoon bërëgam war a sangu ji yooyu yëpp doo ko ci man waaye di nga ci man lii ñu la wax ak serlu ngir serlu mu am beneen bi mooy bu sobewu boobu nag manoo ci dara waaw ndax lu sobewu amoo droit di ko consommer lépp loo xam ne dafa sobewu di ko consommer dafa xaram waaw moo tax bu boobaa yow amoo droit d'utiliser ndox moom waaw bu dee ndox moom moo fi des yow da ngay dem jàppi da ngay da ngay tiimi voilà wallahu taala alam léegi kon ginnaaw loolu léegi nag ndox boroom xam-xam yi dañ ci am wuute xam nga sànq imaam an-Nawawi ci biir waxam mu ngi naan ca imaam Abu Hanifa ndox mi nga xamante ne nii daa nekk fenn fu yaatu nii nga xam ne boo yëg boo yëngalee na côté bi beneen côté bi di yëngu képp ku ci tuur ndox ndox moom yàqu na boo ci tuuree ndox mbéewal ci ndox moom yàqu na léegi loolu noonu la ñuy ñëw nag mooy mais ndox kañ la bu dee sobe da cee tuuru sobe bu fekk ci ndox bon waxoon nañu xadiisu kaw kaw bi bi biñ biñ fàttali léegi bu Seydina Abu Hurayra Seydina Anas soloo na ko gisoon nañ tamit bu Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu fii ci Riyad bi tamit gisoon nañ ko ne la masala yooyu yëpp xadiis boobu moo xadiis Seydina Abu Hurayra bi sa benn mooy bi bu Seydina Anas naan baala arabiyyun fii taifatil masjidi fa zajarahu an-nas waaw mooy xadiis boobu noonu euh, mooy mooy mooy mooy xew-xew boobu la waaw mooy xew-xew boobee nga xamante ne ni eh, moom la eh, moom lañ gisoon voilà moom lañ gisoon te waxoon nañ la bu Seydina Anas radiyallahu taala an bi nga xam ne bi mu après ci la ko doon wax naan ko eh, naan ko kii nii lii ay ay ay jàkk la tudd ak yooyu quoi waaw waaw ay jàkk la tudd ah. dañ ko def li ngir tudd yàlla jàngal Alxuraan julli ak di sabbal waaye defuñ ko ngir ñu fiy def yu salte yi ñu ne la xadiis boobu am na ci kaw lu na yu indiwul waaw waaw am na loo xam ne indiwu ko waaw mooy li nga xamante ne nii mooy côté bii nga xam ne moom la Seydina Abu Hurayra euh, euh, daldi euh, indi te ñu wax ko fàttalu ko léegi voilà wallahu taala alam waaw moo doon xadiis Euh, kii euh, bi nga xam ne moom gisoon nañu ko Seydina Anas euh, bi mu naan yeneen saa sam dana yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru voilà mooy boobu kon loolu lu am am solo la quoi xamante ne <laughs> loolu léegi kon ginnaaw kon bu dee defoon nañ foofu xalis boobu teqantal bi Shafi'i yi def entre sobe bu fekk ci ndox ak ndox mu fekk ci bu sobe parce que boobu xam nga ne saa sam Seydina Abu Hurayra na kon Seydina Anas dane daa bi euh, zanubin min man fa min ma in fahuriqa alay yeneen saa sam laaj ñu ëndil ko benn baag ci ndox ñu sotti ko ci mbéewal ci nga xam ne moom la kaw kaw bi tuur ndox ci jàkk ji xam nga loolu euh, mooy liñ ci sotti liñ ci sotti tolul li nga xam ne Euh, mooy lii ñuy wax xoolal léegi nañ wax lii ba pare insha allah mooy xanafiye yi ñoom dañu ne ndox tur mu nekk ndox moo xam ne bu ci sobe duggee day sobewu mooy ndox mu mel nii bépp ndox boo xam ne àggul ci bariwaay foo xam ne boo yëngalee benn côté bi comme nga fekk benn dex bu dee boo yëngalee benn côté bi nga taxaw ci benn benn pegg bi yëngal boo yëngalee ndox mi dugal sa loxo yëngal ko bu dee ondu yi mooy yooyu noonu di di di kii ombre yi day ñëw ba beneen côté bi ñu ne loolu ndox moom bariwul képp ku ci tuur ndox moom la imaam Nawawi doon junj léegi doon ko wax rahmatullah alayhi ne képp ndox boo xam ne bu mel noonu la bu ci sobee duggee da ko yàq waaye bu dee nag bari na bari boo xamante ne yow boo côté bii mooy ndox mu tag ñuy wax ndox moo xam ne buusawul boo yëngalee côté bii beneen côté bi onde yi dafa àgg ñu ne boobu nit ki bu ci tuuree ndox loolu yàqul ndox mi parce que mustabxir la ndox la moo xam ne mustabxir bu dee tamit bi nga xam ne day daw ñu ne boobu it boobu ndox mi du yàqu lu tax parce que yonent ma saab saab moo ne alladhi la yajri comme niñ ko gisee ci riwaayu Seydina Abu Hurayra yi laa tabul fil ma'i da'im alladhi la yajri ñu ne kon nag bul tuur ndox ci ndox mi nga xamante ne dafa sax te du daw ak laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladi laa yajri mooy bi nga xamante ne nii day du daw ñu xam ne kon bu dee bi bu dee day daw atteem day wuteeg bu tagee loolu moo tax xanatee jàpp ne kon loolu la même bu dee matul la mais day daw matul comme li ñu wax boo yëngalee côté bii beneen côté bi ondu ya dina yëngatu mais nag buy daw la ndox mi day daw mooy taxawul comme fleuve yi di daw ñu ne boobu nit ki bu ci tuuree ndox garaawul comme li nga xamante ne mooy loolu kon jàpp nga mazhabu xanafiye yi bi mujaala insha allah mu ngi noonu léegi nag mu des muy maliki yi maliki yi ñoom ñu ne ñun li nga xamante ne ñun ndox ndox xam nga sànk yaa ngi fiy fàttali hadith na abu umama al-bahili radiyallahu anhu te naka noonu muy hadith euh, bi nga xamante ne moom riwaay bi ci al imaam ibnu maaja na ko noon al imaam al bayhaqi rahmatullah alayhim daal di indi yaa ngi ko noon fàttale ñu ne ñun nag loolu mooy suñu affaire ñu ne leen man nga ñu ñu fàttalil hadith yooyu ndax dañoo nekk ci récapitulatif ci lu gàtt ñu ne mooy hadith bi nga xam ne Seydina ibnu maaja moo ko soloo mu ne an abi umaama al-Bahili radiyallahu anhu muy Abu Umaama al-Bahili saxaabu bu siiw boobu radiyallahu anhu annahu qaala mu ne yonent bi saa saa na innal maa'a laa yunajjisuhu ne ndox daa nekk loo xamante ne dara du ko sobeel yeneen saa saa lu dul loo xam da koo xetam cafkaam ak li xam ne mooy couleur am bu dee xadiis boobu imaam Abu Haatim nee na bu wérul riwaay imaam al-Bayhaqi bi rahmatullahi alayhi al-maa'u taahirun laa ndox de dafa laab illaa in taghayyara riihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najaasatin tahdusu fii ndox de daa laab lu dul loo xam ne dafa lu dul ne daa soppeeku lan xetam wala cafkaam wala couleuram ñu ne yii hadis yi dëgg nañ ne dëgërul mais am nañ bu dëgër boo xamante ne qad rawaahu al imaamu euh, euh, Euh, Malik rahimahullahu taala soloo na al imaam ash-Shafi'i na ko waaye mu ngi ci ashaabu sunan al arbaa muy euh, Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Maaja te imaam Ibn Shayba soloo na ko te daal di koy mu lan la yonent bi salaam mu ne euh, non non non non mooy hadiisu kii parce que lii ñuy wax nii ñu ngi koy jaawale xadis bi ñu gisoon ci wàllu ba ñuy gis eh, an barga yaa ngi fàttale <laughs> ko xadis Seydina <laughs> Seydina Jaabir ibn Abdillah waaw xadis boobu nga xam ne dañoo jëlaloon mbir mu bari bari ay ay kii yu bari mooy xadis cinq cent dix-huit bi Seydina Jaabir radiyallahu anhu nekkoon doon wax mooy sapit bu bu bu bu bu kii boobu rek bu gudd boobu <laughs> baabu fadlil juu'i wa xusuunatil ayshi wal iqtisaar alal qaliil minal ma'kuuli wal mashruub wal malbuus hadith 518 foofu nag lañ gise woon hadith lañ waxoon ci wàllu jëm yi voilà du boobu boobu laa naroon a jaawale hadith boobu non bi hadith Seydina Abu Saïd al-Khudri la radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay waaw mu ne ndox daa laab laa yunajjisuhu du ko sobeel shay'un dara te hadis boobee ah mooy imaam Abu Dawud waa sunanul al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoo ko solo al imaamu Ahmad solo na ko ba pare daal di koy wéral yonent bi lay ne innal maa'a tahuurun ndox dafa laab tey laabalaate laa yunajjisuhu shay' dara. dara as lëf lenn ah, dara dara dara du ko sobeel waaw dara du ko sobeel ñu ne lii nag mooy suñu dëgg-dëgg tegtal waaw yonent bi alay saa saam moo wax loo xam ne mantuuk la mooy lu mu wax lu leer la du ay mafum yi ñuy dégg ci gannaaw ak yooyu déedéet waaw déggewuñ ci dara ci waxam la gu leer naññ waaw gu leer naññ mu ne innal ma dëgg-dëgg ndox ah tahurun dafa laab tey laabalaate laa yunajjisuhu du ko sobeel shay'un de de dere derdre te hadis bi eh, eh, eh, hadis bu bu bu yéeme la waaw Allahu <laughs> Ahmad it daal na koy solo daal di koy wéral ñu ne lii mooy suñu tegtal léegi ñun xadiis yi la njëkk wax nag yu Seydina Abu Umaama yooyu ijmaa la malgré da'if la boroom xam-xam yi comme Imaam An-Nawawi doon wax sànq naan bu dee wala nit ki soit lool muy def bi ci tuur ndox day yóbbu ci mu sobeel ko te boobaa bu ci euh, bu benn ci caractéristique yi daal di soppeekoo moom ndox mi ijmaa la ñëpp na loolu dafa nekk lu sobeel mooy même bu dee xadiis bi dëgërul boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi yëpp d'accord nañ ne ndox. bu dee benn ci cafkaam yooyu daf ko daf ce soppeeku parce que ah li nga xamante ne sobe moo ko soppi benn ci caractéristique am yooyu ndox moomu nekkatul ndox moo xamante ne nii mu laab la ñu ne kon ñun ndox dara du ko sobeel ludul kon fekk ndox mi dañuy xool ñun Maliki yi ñun nekkuñu di tënk mbir yi ay ndox moo xam ne dafa bari ba boo yëngalee fii est-ce que onde yi dina dem beneen côté beeg yooyu yëpp ñun nawuñu ci te ndox mi ci sata la nekk ci sata la nekk ci soow ci paan ci barigo ci lu leen neex ñun loolu lépp xam nga lu ñuy xool est-ce que benn ci caractéristique ndox soppeeku na muy xet gi cafka gi ak li nga xamante ni mooy couleur bi melo bi ñett yi la ñuy xool bu dee ne yooyu soppeekuwul boo ci génnee li nga xam dañ ko maye comme li ñu la doon wax teen bi nga xam ne li ko tiim mooy ay garab loolu dañ ko jéggale waaw ndax dafa naqaree mooy tondeku ak paan li nga xam ne wala di euh, ndaa yi nga xam ne bërigo bi nga xam ne moom lañuy naan te ku ñëw naan ak gémmiñ ñu niin yëg yooyu tax mu soppeeku loolu taxul ñuy wax ceeb yi ñu lekk mu niin léegi nga gis sax léeg-léeg ay ay pepp ceeb ci biir ci suufu bërigo bi mu tax mu niin loolu dañ koo jéggale waaw bu dul loolu ñun loolu rek la xool ñun Maliki yi te ñun moo tax ku mel ni yàlla ñoom al imaam Ghazali ci Shafi'i ku mel ni ñoom al imaam al Cheikh Ibn Taymiyya al imaam Ibn Taymiyya menn Hanbali bi rahmatullah ñooñu dañoo ànd ak waxu Shafi'i bu waxu Maliki yi waaw loolu nag lañ gis ne moo gën a dëgër waaw kenn daal ndox kañ lay sobewu bu dee ne sobe bi ci dugg dafa transformer benn ci caractéristique yi da koo soppi. walillahi alhamdu wal minna kon ñu ne kon barakallahu fiikum ya masharal malikiyya léegi yéen shafi'i yee ci des parce que hanafiya yi ñoo mag yoo saa saa waxoon na ñoom Muhayyis ak ñooñu ta Xaybar ne leen kabbir kabbir waaw waaw ne ko ba mu naree wax kenn ki nar a wax mu ne ko bàyyi ci gën a mag wax moo tax l'islam dañoo jàngal xorma waaw jox ki nga xam ne mooy xorma mag nekkul ne man maa wala man yàlla am na lu ma lu ma feeñale ci wàllu am am amu àddina boo xam ne ci wàllu alal wala dayo walla euh, li nga xam ne mooy ay poste wala jaa wala boog ci wàllu xam-xam boo àndeek sa kilifa foo xam ne la ngeen di waxtu xam-xam waaw da ngeen ñëw ngir euh, ànd ak sa kilifa say mag ngeen ñëw fenn daal leen ziar si bu boobaa yow loo nekk nekk yow yaay booy boroom xam-xam bi bul nekk di wax doxalal na mooy bàyyil ki mag mu wax te bu waxee na leen doy yëpp te xam nga ay waxam mooy waxu sant la ak ngërëm ak tamit bon dox tànku jàmm de moo ñu wëñ doon ak tamit euh, tànku mbokk yu mel noonu bàyyil ki mag wax biir tabbir tabbir bàyyi ko mu wax bu fi jaay ne tout le temps rek yow da ngaa war a wax yaa war a parce yaay boroom xam-xam bi déedéet nga toog bàyyi ko mu wax wax ju rafet nga xam ne ëmbaale ñëpp jeex na jarul nga fay wane ne man je suis euh, voilà man maay borom xam-xam bi wala man maay monsieur le ministre war ma yooyu tegtal yooyu summi leen teg fee boo nekk say kilifa say mag waaw teg leen fee ngeen nekk ay nit yu normal yu normaux yoo xam ne yu nekk entre ay ay mbokku voilà ku nekk nga jox ko cër mag ñi daal di euh, yërëm gone yi waaye gone yi daal di xormaal mag ñi waaw kon loolu la. léegi loolu moo tax xanafi yi ñoo jiitu ginnaaw gi wax nañ maalikee yi léegi nag Shafi'i yi ñoo ci tegu ñu ne waaw mais ñun dañuy woowaale suñu mbokku xanbali yi parce que ñoo bokk wax ñoom ñi mujj waaye ñoom dañ leen di invité ci ñun parce que ñoo bokki wax ñoom ñu ne leen yéen kañ la ndox di sobewu yéen ci yéen yéen am ngeen comme xanafi yi boo yëngalee fii bu dee ne beneen côté bi du yëngatu ñu ne ñoom waxuñu loolu yéen comme Maliki yi mooy lu mu tuuti ndox mi tuuti tuuti bu ci sobe nekkee parce que Maliki yi dañ naan la bu dee sobe da cee toog ci loo xamante ne ndox mu tuuti la te soppul dara loolu euh, mooy euh, euh, boo amee meneen ndox utiliser beneen mais yow man ngaa jàpp lii man naan du mooy man ko dañ koo lañ koy wax léegi ñu ne léegi yéen nu mu tudd nii waaw yéen Shafi'i Shafi'i yi Shafi'i yi yéen nee ngeen léegi yéen da ngeen di da ngeen di invité seen mbokk yi Hanbali yi yéen a bokk wax waa léegi yéen la ñuy déglu insha allah ñu ne ñun en fait dañoo am xadiis boo xam ne dafa leer naññe waaw Maliki yi parce que Hanafi nga ne ma yi fan lañ teg seen wax jooju bu dee ndox daa bari laal fii laal fii ñu ne la non ñoom xadiis yi ñu jógee. laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi laa yajri ñoom loolu la dañ ne daw googu kon bu dee daw ak bi tak am na différence comme ni ko ñëpp xame waaw léegi kon ginnaaw loolu ñoom ñu ne li tax ñuy tere nga tuur ndox ci ndox mu tag waaw comme xadis say naa jaabir bi waaw kene yeneen bi alei salaam tere na ñuy tuur ndox ci ndox moo xam ne ar raakib parce que ndox moomu boo ko defee day am effet parce que bariwul yenn bari yi alors que bu baree yenn bari yi le fait que boo yëngalee benn côté du dem ba beneen côté bi onde yi loolu dañuy xam ne bari na boo xamante ne sobe bu ci toqee sobe yooyu mooy ne day nekk loo xamante ne nii moom moom du am effet ci ndox mi voilà kon wallahu taala alam Shafi'i yeeg Hanbali yi ñu ne ñun dañoo am rahmatullah alayhim hadith Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu huma lañu laaj moom moo ne su'ila rasulullah dañoo laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam anil ma'i ci ndox mi nga xam ne ci ndox wama yanubuhu ak li nga xamante ne nii wama yanubuhu ak li nga xamante ne nii moo koy moo ciy dikk di ci naan mina dawaa bi was si ndox yi nga xam day nekk ci àll yi li nga xamante ne mooy ndegment yi ñoomin gaynde ñoomin segg ñoomin panthère ak yooyu ñëw nga xamante ni di ci naan ak yooyu nga xam ne di ci root di di di naan si bokk waaw di dikk ci ndox meeg yooyu léegi waaw loolu lan mooy àtteem est que loolu mooy dañ koy dañ koy dañ dañ koy dañ koy kii dañ koy dañ koy sobeel waaw <laughs> waaw nga am dañuy ñëw di ci naan waaw léeg-léeg tamit yanu buhu mooy du ñu yem ci naan kese léeg-léeg tamit noonu nañ ci mbéewal <laughs> ak yu mel noonu waaw loolu yonent bi alay saa saam loolu lu ci ne mu ne yonent saa saam ne ida kaana al maa'u lam yaxmil al bu dee ndox tollu na ci qullatayn waaw bu ndox tollee ci qullatayni dootul yenooti li nga xamante ne mooy sobe ñu ne leen waa yéen lan mooy la qullatayni ñu ne ni mooy benn la mooy quatre-vingts environ quatre-vingts litres ci ndox juróom ñett fukki litres ci ndox bu dee comme yeneen saa sam ñaar la ci wax mooy cent soixante da ngay jël quatre-vingts fois deux la tey ni mooy cent soixante litres bu ndox àggee téeméer ak juróom benn fukk ci litre ci ndox cent soixante litres dootul yenooti sobe comme ñu ne ñun lii dafa leer nañ ñu ne waa léegi dootul yenooti sobe ñu ne ñun loolu dañ ciy dégg ne kon bu nee ne kon koo suufe maxu ko bu boobaa kon bu dee sobe da cee dugg da ci am effet te da koy sobeel comme que ren saa nee nañu bu matee lii dootul yenn sobe kon mën nga cee dégg mafhum bi mooy lan que bu dee ne matul loolee bu ci sobe duggee da koy sobeel te hadis boobu qad rawahu al imaamu ahmadu naka noonu taalibeen daal imaam abu daawuda ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibnu maaja rahmatullahi alal jamii al imaam ibnu Xuzayma daal na koy solo daal di koy wéral na ko noon al imaam ibnu Hibbaan ak al Haakim an Nisaapuri rahmatullahi ala al jamii na ci yeneeni kaddu waaw hadis boobee na ci yeneeni kaddu yoo xam noonu la ñëwee waaw ida kaana al maa'u qullatayn fa innahu yanjus <laughs> bu dee ndox mi daa nekk ñaari xul la mooy environ cent soixante litres moom de du sobewu waaw allahu akbar dootul sobe gis nañ fee laa yaxmilul xabas bii laa yan jus waaw ma laa yan jus du sobewu léegi nag yi mooy seen tegtal ñu ne leen fan ngeen ci tegtal ñu ne wax nañ la mooy yeneen ci lay saa saam nee na bu ndox matee cent soixante litres environ du yenu sobe kon dañuy xam ne kon loolu ab déxal la boo xam ne kon mooy bu dee ndox mi nga xam ne ci la sobe bi dal àggul ci cent soixante litres ndox moomu bu ci sobe dalee day sobe waaw kon ñun loolu mooy suñu suñu tënk mooy bépp ndox moo xam ne gis nañ ñëpp na cent soixante litres bu dee ne moo tax dañuy à peu près ndox moom nga xam ne ndox mu tag la bu dee sobe da cee tuuru da cee rot bu boobaa day sobeel ndox mi non bu dee ëpp na ko du ko sobeel bu dee mat na ko bokk du ko sobeel ak ëpp na ko ala baa bi awlaa wa axra à fortiori bu dee da ko waaye bu ko matul bu dee dañ cee tuur ndox comme saw walla lu sobe jël alxayta sotti ci comme yu sobe loolu da koy yàq day sobewu xokk ñu fi di xool ndax soppeeku naam loolu ñépp d'accord nañ ne boroom xam-xam ni bu ci dara ci caractéristique ndox soppeekoo day yàqu lii mooy mazahibul ulama ci wàllu ndox bu ci kañ lay sobewu léegi kon walillahi alhamdu wal waaye lan moo ci gën a dëgër ñu ne la insha allah waxu maliki yi gën a dëgër parce que maliki yi rahmatullah seen xadiis bi wax moo tax sànk ñu naan la déglul mantuq la yeneen saa sam dafa wax lu leer innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate dara du ko sobeel alors que yéen Shafi'iyya yi yéen seen xadiis bi dane bu ndox matee qullatayni du sobewu wala du yenu sobe yéen est ne saa dane leen du sobe mooy bu ginee tuuti day sobewu non loolu da ko ciy déggee da ko ciy déggee ñu ne la nag xam ngeen usul de almantuuq li ñu wax li yonent sallallahu alayhi wasallam wax mu leer muqaddamun ala al mafhum loolu la jiital ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jànge ci lu mu wax alors que ñun mantuux la waaw mooy lu mu wax lu leer nañ que ndox du du laab du du du du du euh, daa laab di laabalaate dara du ko sobeel kon ñun ndox que toll na nii yooyu yëpp xooluñu ko ci. foo lenn ci ñetti caractéristiques yi soppeeku te loolu ñun ñëpp ijmaa la malgré xadiis dëgëruñ yu Abu Umaama yi al-Baahili radiyallahu waaye ñun ñëpp ci d'accord no ñu ne waaw kon il faut loolu te loolu moo gën a dëgër insha allah xulla tay nii ci mafhum lañ jëme te al adadu mafhumul adadi li gën a dëgër mooy du lu dëgër mafhum bu dëgër waaw waaw mooy bu wax sharin waxe wala texte ma gis mu lim ñaar wala ñett wala loolu mooy mënoo cee déggee ne bu gënee tuuti kon loolu du mën a nekk loolu yaa ko ci déggee mais loolu dëgërul ci lay na feerul poids yàlla tere ci kanamu loo xam ne wax ju leer la innal ma'a tahurun ndox dafa laab tey laabalaabe laa yunajjisuhu shay te yoneen saa salam dara du ko sobel deful différence entre ndox mu bari ak mu tuuti te ñëpp xam nañ ne kon fu muy sobeewu mooy bu dee benn ci caractéristique bi muy cafka gi wala xet gi wala melo gi dañoo soppeeku benn ci yooyu waaw kon lii ci gàttal lool mooy tënk ci wàllu ndox boroom xam-xam yi ci kaw noonu mooy bu ma ñëwee fekk ndox moo xamante ne nii bon da teg ndox fii jëkk benn xale jóge ne cur di tuur ndox ci wet gi après mu tisaale ci biir ndox mi te yow yaa nga war a jàpp mais bi nga ñëwee xool gis nga ne dara mu ngi soppiwu ci dara te cafkaam yooyu yëpp dara demu ci boo amee meneen ndox jàppeel meneen ndox mais boo ko jàppee kenn du ne sa jàpp baaxul voilà alors que bu dee xanafiye bi yàqu na bu dee saafiye bi yàqu na <laughs> bu dee maliki bi ak zahiriye yi tamit loolu mooy seen mazhab tamit ñoom ñoom dañ ne ñoom ñoom maliki bokku mazhab foofu rahmatullah alayhim kene innal ma'a daal tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate ko dra du ko du ko sobeel waaw voilà kon lii mooy li nga xamante ne mooy lii eh, gën a dëgër ci wax yi wal ilmu nag léegi Euh, kon waxoon nañ la tamit beneen affaire que ne Shafi'i yi dañ naan la euh, gis nga kii yeneen saa dafa tere nit kuy ñëw tiim ndox moo xam ne dafa tag nga ciy tuur ndox waaw bu dee boobu da ko yàq bu dee ko àggul ku la tey ni waaye cent soixante litres environ même bu dee ne malgré tout ça comme li la imaam Nawawi waxoon li gën nag mooy euh, ictinaabu mooy nga maytana ku di tuur ndox ci ndox moo xam ne même bu dee puna loolu ndax da nit ñi dañ koy dañ koy seexlu te tamit bu dee dañoo bari dañ fiy tuur ndox bu yàggee day altérer benn ci yooyu mooy day soppi leen ci caractéristique am yi moo tax ñu ne kon ndox sobe bu fekk see ndox ak bu dee ndox alors que xadiisu kaw kaw bi yeneen saa salam bi ndox mi mu ci def matul cent soixante litres ngir mu dindi sobe gi nga xam ne moom la fa kaw bi def te kooku da leer ne kii lu bari la tuur ndox parce que salaatul xaaqini la def ñu ngi ko doon wax keroog. parce que dafa julli ba pare comme ni ñu ko waxoon kaw kaw boobu daal yëkkati loxoom na allahumma arhamni wa muhammada wala tarham ba'dana ahada waaw yow borom bi tabaaraka wa taala yal nañ ma yërëm man ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te boo ñu yërëmee nag après tëjal sa yërmande bul yërëmati kenn di après maa moom yeneen saa tam dégg ko ne ko waaye déet waay sëñ bi bu doon tey waxe day sëñ déet ah déet yow la tahajjarta wasi'a yow de daal di ngay daal di eh, ngay eh, eh, xatal loo xam ne lu yaatu yërmande yàlla mi yàlla mi ne wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande dafa yaatu ba daj lépp yow nga bëgg koo tënk rek ci diggante man ak yow déedéet après bi mu paree loolu mu jóg nag daal di dem ci benn peggu jàkk ji di tuur ndox waaw ba mu tuuree ndox yeneen saa saa fa daa bi zanubin min ma fa uhriqa alay mu laaj ñu indi benn baat ci ndox ñu sotti ko foofee ngir loolu lañ setale foofu bu la ja sobe ba demee te loolu xam nga ne loolu tollul cent soixante litres voilà ñoom ñu ne kon nag bu dee ndox moo fekk ci sobe ak bu dee sobe moo fekk ci ndox am na différence am na wuute waaw loolu ñoom foofu lañ ko jëlee. wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna la ñu jeexal kon suñu hadis bi walillahil hamdu wal minna wax nañ la nag ci leer day wane ne mbiiwul daa nekk loo xam ne sobe mooy ay saw loolu sobe la waaw ki di def di attention di def par moytu mu nekk loo xam ne day laal ay yéreem wala day takkoog moom wala mu koy def foo xamante ne fu nit ñi jaar wala foo xam ne fu ñuy jaamoo yàlla wala sax foo xam ne sax nit ñi def fu ñuy keroo wala fu ñuy normal rek yooyu ñuy moytandiku di ànd ak sobe yooyee wallahu taala aalam bissawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab wa alayhi at-tuklan wa alayhi almusta'an wala hawla wala quwwata illa billah